mu gis ne kon suñu borom prévoir na ko ndax alquran science taxu koo jóg jàngale science taxu koo jóg ndax suñu borom li nga xam ne doomu aadama mënu koo xam moom la yónni yonent di ko ko xamal nga xam ne révélation rek ko xamal ko am sens nga xam ne doomu aadama yam ci seen sens ñu koy tuddee leen moom sa maître dans dans un message second ni yonent di def ba mën a def talaqil wax yi bon léegi yonent bi astafirullah alazim bi nga xam ne yonent yi kon ñu ngi ñëw noonu diine yi di gën a mat ba agsi ci l'islam diine yooyu ñëwoon yépp nga xam ne bi gën a ñëw fekk doomu aadama mooy ay rudimentaire ak xam-xam bu gàtt bu terre à terre fa la toll woon ñu indi diine ji tolloog seen mentalité boobu mu ndax diine lu mu doon lan la dafa ñëw ngir saafara feebari doomu aadama waxuñu feebari yaram waaye feebari xol maanaam feebari roox kon nit ñooñu bu ñu ko seetee même ci xam-xamu léegi ci médecine xob yeneen daan faj ak reen ya feebar faj yooyu mën na am yeneen mën na dugg si ba duñu mën a faj noonu yeneen mën na dugg si ba kon nit ki ni muy màggee noonu la euh, esprit di màggee maanaam waxuma nit humanité ma insanie ci boppam laa wax noonu muy yokkoo noonu muy li muy defee tatawur ni muy évoluer di dem waaye bu ñu nee ba l'islam bu ñu tuddee baatu l'islam diine jën tëkk ca tàmbalee tudd l'islam boo ko ñooñu joxee weneen turi l'islam mooy diine ji ko yàlla tudde ba ba diine ji mujj muy lislaam mu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ji ñu nekk waxoon naa ne leen doomu aadama bi wàccee ci kaw suuf nga xam ne doomu aadama moo moom suuf yàlla dafa bind suuf ngir do doomu aadama bind doomu aadama mu war a nekk ci suuf leneen mënu ko fee remplacer xam ngeen ne malaayika bu ñëwoon ci suuf si du fi jëriñoo lenn ci li ñu mën a tuddee xéewal yàlla du fi am lenn loo xam ne ci mën a méditer di ci jël tegtal ba xam mag yàlla yàlla ak yéenam ak kéem ak i kéemaaneem ak i jëfam du ko mën a xam ndax suuf si li ci nekk lépp kon du ko du mën a bay du mën a bay génne njëriñ meññeet mi ci suuf du mën a gas suuf si wàqi ko génne ci ndox di ko jëriñoo di ko naan wala mu génne ci pétrole di ko liggéey leneen wala bant yi ak weer yeeg yooyu mu génne ci électricité wala muy dem ba xam électronique ak yooyu yëpp wala géej gi mën a sàkk wut bato construire bateau di ci jaar di dox lu nekk wala lu ak ñoom yooyu yëpp bu fi malaayika yi nekkoon loolu lépp dara bu ci feeñ yooyu nga xam ne ay xikmatullahi la yoo xam ne dafa xóoti xóot goo xam ne jamono ji ak fii ñu toog ñu di ci dugg waaye xam ne rek doomu aadama kon moom moom suuf moo tax yàlla sàkk suuf bi nga xam ne ne malaayika yi dañoo am seeni xalaat naan boo suuf si bi mu leen xamalee ne aadama la bëgg indi ci suuf si bu nekkoon da ngay suuf si da nga ci indi jëmm joo xam ne moom ak ay sëtam dañ fi tuur deret ci tooñ di fi génn sobe ji ko fi def di jëfi eh, def jëfante jëf yu ñaaw ñun ñi nga xam ne duñu lekk duñu naan duñu génne sobe te dañu lay màggal fu mu toll ak di la sellal di la sabbaal di la sujjóotal di la di la di la di la jaamu ñun nga xam ne ñoo gën a yelli suuf si ba mu leen nattoo pour wan leen ne suuf si du pour ñoom ba mu dikkee daf leen woon jumtuwaay yi ñuy jëfandikoo ci kaw suuf yëpp ku ci nekk xamuñu sax turoon wa eh, qaalu rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xaliifatan qaalu ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa'an wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qaala inni a'lamu maa laa ta'lamuun loolu leen suñu borom wax wa 'allama aadama al-asmaa'a kullahaa summa aradahum 'ala al-malaa'ikati fa qaala anbi'uunii bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin qaaluu subhaanaka laa 'ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka anta al-'aliimu al-hakiim qaala yaa aadamu anbi'hum bi asmaa'ihim falammaa anba'ahum bi asmaa'ihim qaala ana aqulu lakum innii 'ilmi l-gaybi bis bi nga xamee ne ci la jaamu yàlla ci kaw suuf juddu di bis bi nga xamee ne ci la xam-xam juddu di bis bi nga xam ne ci la tarbiya juddu di bis bi nga xam ne ci la li ñu tudde léegi muridisme ndax lan mooy muridisme muridisme mooy al muridu l'aspirant mooy nit ki nam dara xam ne dafa fixé boppam but boo xam ne moom la fas yéene euh, mooy lan mooy yàlla keroog la Adama xotti yoon wi jëm ci yàlla xotti yoon wi jëmul ci yàlla xotti yoon wi jëmul ci yàlla mooy wi jëm ci doomu aadama te mooy cosaanu science ndax ba mu indee jumtuwaay yi ñuy war a jëfandikoo yëpp ci suuf ca yu rudimentaire yu nga xam ne yooyu mooy tàmbali bi ca la li muy jëfandikoo ni mu yàggee ci kaw suuf mu ciy jëfandikoo yim ciy aajowoo ak yim ciy seetantal ak yim ciy seet ci la xam-xam tàmbalee di yokk bis bu ne mu xam lu mu xamul ba li mu xam ñi ko doon xam ko ba mu faatoo ñooñee tàmbalee foofee mu yemoon di xam di ca yokk di xam di ca yokk ba ba ñu àgg ci naaw ci jaww ji wala ñu toog fii di dégg dañuy wax ca màkk wala ma ne ñu ne laal benn buton rek mu leer nañ toog fexe ba lijjanti loo xam ne day dal di mën a jóge fii ci diir bu gàtt taxañ suuf si du laal suuf naa jaar ci jaww ji di dem sàkk yi ko gën a kéemaane sàkk nekk loolu lépp ci xam-xam mu nga tàmbalee ca benn wàññi boo gis ci benn lay dale bu nu àggee tey ci milliards yi tàmbale woon nañu ci benn te benn boobee aadamaa ko wàññi moo ne benn waaye nag fii kon l'islam fi mu wuutee ak xam-xamu l'islam fi mu wuutee xam-xamu zahir bii waxoon naa ko bi mooy iqra bismi rabbika bi nga xam ne loolu lépp dañoo delluwaat ci cosaan suñu borom jàngalu jàng dafa yaar jàng ni ngay dundee ci suuf si jàng ni ngay jote li nga li nga soxla li nga xam ne aajo aajowoo nga ko jàng ni ngay mucce ci sa moroom jàng ni ngay jaamoo sa boroom li ngay aajowoo lépp lu ci ne nga jàng na nga koy defee mooy iqra kon iqra mooy bayal mooy tabaxal maçon mooy liggéeyal oto mooy gasal teen mooy sàkkal làmp lépp mooy waaye nag bismi rabbika koy defee lépp lu mu ci doon na nga ko def ngir ni ko yàlla diglee mooy ban cee lor benn jëmm te jëriñ ci sa bopp jëriñ ci ñëpp kon science ci boppam lislaam ko moom ndax aadama mi nga xam ne mooy njëkk di yeneen njëkk di nit ku dund ci kaw suuf àgg ci bu bu dee bu dee science la mu seet homo yi ñu ci yëpp yu tàmbalee ko ci yi njëkk xam lu ne kon aadama wax yu danañ wax xamal mais li ko tax a ñëw du science bu ñu demee ndax aadama ci boppam kon jëmm la woon jenn jëmm wala xeet la woon aadama am na lu ko jiitu woon ci kaw suuf wala déet xam nañ ne muy lu mu mën a doon muy science profane muy science l'islam na nañu aadama am na lu bari lu ko jiitu woon ci kaw suuf ndax suuf si li muy soog a sotti doomu mu mënu cee dëkk am na rab yoo xam ne ñoom la seenu dund féetewoo war a mën a dund fii ba bañ a àgg ci doomu aadama di fi lépp doomu aadama am nan la doomu aadama amee loolu lépp dafa jëm ci mbirum science l'islam ñëwul pour xamal nu science li ma waxee woon sànq ne ndax li doomu aadama war a xam moo settantal sens yi mu ko jox bët fóon maanaam bakkan nopp loxo làmb yooyu mu ko sàkkal ngir mu mën a euh, euh, diriger boppam ci xam lu mu war a xam lu mu aajowoo loola ba mu ko suñu borom defalee la ko wàcce moom bàyyi ko nag science moom mu di ko toppal boppam waaye li mu mën la xam la indi yonante ma ne nag waaye kon gannaaw diine ci boppam diine moo moom science te digle na noo xam ne noonu lañu war a jëfandikoo science bu fekkente ne nag dañoo jël li nu diine jox te moo di science jëfandikoo wul ko fi na ko diine sante lu dul ñu liggéey ay ay ay ay gànnaay ngir rey suñu bopp li tax ñuy rey suñu bopp du lu dul intérêt wala passion maanaam lu bëgg-bëgg njariñ li nga xam ne mënoon nañ koo def mu jël doomu aadama yépp ci kaw suuf nga xam ne bu fekkonte ne ñaar ñii nga xam ne moom la aadama indeeloo mu di yar ak xam-xam bu ñu àndoon yar ci boppam mooy not xam-xam ba nga xam ne xam-xam du ñu dul ngir jëriñ waaye du ñu mukk ngir lor kon doomu aadama yi mënekoon du ñu sonn ci di liggéey ay gànnaay yoo xam ne mën naa far adduna bi kon loola ñu ca fonne ak alal jën ca def dañ koy def ci fexe ba far feebar yi ci kaw suuf ak xiif bi ak ñàkk bi ak umpante ji ak kenn ku nekk bëgg gàññe sa moroom gi ñu def ay mbokk di leen loolu la leen diine sant bi nga xam ne nag ñoom ñaar dañoo sooxe te ñoo waroon a ànd bu ko defee jàmm am ci adduna mel na nga xam ne noonu la diine dëgg ñu fab benn bi wacc ci benn bi ñu fab yar teg fële indi nag xam jëfandikoo ko ci maanaam ananie li ñuy wax égoïsme jëcc si ci kon li nga xam ne moo doonoon ma dellu si ci mbir mi maa ngi débordé waaw <laughs> ah. dañuy satisfait ah. dañu bëggoon une minute bu ñu génn salle bi. ah li ci jeex li conseil bi. dañu bëggoon waxtaan mbooloo mi balaa moo dem. waaw kon ñu war moom la am laaj yu bëgg a laaj ñu jégal ñu ba beneen yoon dégg nga léegi am na laaj a laaj te saal bi ñi dañu war a dañu war a tëj saal bi mhm. yéeg fanweeri minute mhm. ku ne xam ne neuf heures demi jot na mhm. léegi euh, sëñ Moustapha nee na moom it daa am laajam nee nañ ko may mu laaj dañ ko am tontu bu noppee sunu ministre conseiller dafa bëgg a waxtaan ak mbooloo mi jot li leen ay kàddu euh, kilifa yi ko yónni su ko defee ñu daal tëj nag te xam ne yëfi jeexagut soob yàlla waaw waaw El Hadj Seydou Diagne également bu euh, dañu bëggoon lépp ñu dinañ ko jéem a xajal ci temps bi suñu magum taalibe la lam ñu defal dem ci New Jersey sedd na xol ñëpp su ko defee moom itamit ñu may ko ci quelques minutes muy nuyoog mbooloo mi daal di ñaan bismillah dañoo amoon ab laaj rek ñoo ngi fii laaj jàmbur bu ne ñu laaj ko te dañu suñuy laaj loolu sax wóor maanaam euh, ñaari laaj la benn bi ci sëriñ bi la jëm beneen bi euh, ci euh, mbind yu yu ñu gis la dañoo gis ne euh, Muhyiddin Ibn Arabi dafa wax ne bi sunu boroom waxee malaaka yi ne leen dañuy waaj a defar nit te ñoom ñu tontu ko tontu loo xam ne lii ñu ngi koy wax naan ko da nga ca ci suuf sa koo xam ne kii day def léegi-léegi lii ah, ah, ah. mu ne ñoom malaaka yi mm-hmm. ñoo ngay bët ndigal mm-hmm. te ñu gis ci téere yi ñu ne mm-hmm. malaaka du bët ndigal euh, ñuy laaj loolu lu ci sab gis muy benn ñaareel bi mooy dañoo dégg itam ne sëriñ bi bokk na ci li ko tax na dem ci géej gi dara ji xaw si dootul génn ci waa këram dootul génn ci waatam dootul dootul génn ci waatam mhm. te it ñu wax ne jamono ju ne mhm. faw maanaam xutbul xaws di dund mhm. ndax loolee itam mënees nañ cee jox ak leeral te na mu jàppande mooy nit ñu arab yi nit la ku xóot borom xam-xam mu baatin la wax na yu bari yoo xam ne am na ci yoo xam ne ulama yi d'accorduñ ci ndax seen xam aggu xam-xam-xam aggu ci yenn yi zahiru sharia maanaam sharia lettre bi rek nanguwu ko waaye ñi nga xam ne xam nañ kan mooy Muhyiddin Ibn Arabi xam nañ ne waxam lu ñu war a interpréter la dañ ko wax na ci misaal ko ñu naan kalaamuhum ida dahaka ya balid faqul kama qaala zaki abdul wadud kalaam al awliya lastu afham li annani ana ana hum hum nee nañ ñoom awliya uyi suñu borom dina xam xam-xam yi xool waxam nag bu leen jommalee waxi kenn ci wàll yi bu leen jommalee na ngeen wax ni abdul wadud waxoon moom mi ñaaw moom mi yeewu li mu wax dafa ne woon kalaam lawliyaa lastu i li annani ana ana hum waxi yoon ñuy daal man xaw ma ko ndax ñoom ñooma man man mii man a man Abdul Wadud laa ñoom ñoo yëg ah Muhyiddin Arabi yi bu waxee mën nañ koo interpréter mën nañ koo dégg bu baax ndax lu tax man nañ koo dégg malaayika yi xam ngeen ne day laaj dafa am ay ay melo ak i forme nit dana laaj lu mu xam ngir bëgg ñii dégg xam te moom xam na ba muy laaj fekkoon na mu xam dafa xam nit it dana laaj ngir bëgg buñ ko tontoo xamoon na waaye mu ndax ndax kii moom ki may laaj moom xam ne wala déet laaj it dana dikk ngir maanaam kol la da nga bëgg a wane ne kii maa ko xam-xam xam naa lu mu xamul man laaj ko lii yooyu yëpp laaj dana ko dikkee malaayka yi nag lan mooy seen laaj lan moo doon seen laaj malaaykum xam suñu borom dafa dul jeex te dafa neex te kenn du ca doy te bi nga xamee ne wax na leen ne dana def ci kaw suuf jëmm joo xam ne xalifaam lay doon daf koy wuutu kooku mooy ku dajale lépp waxoon naa ko temps bi dafa xat ba tax du ma wax ne mu nga xam ne noonu la aadama dajale lépp amul lu tax mu war a nekk xalifatullahi fil ardi ak ñi nga xam ne ñoo koy doon nekk xalifatullahi fil ardi waaye li li li tax malaayka yi laaj moo di suñu borom dafa am li ñuy wax ay manifestation te waxtu manifester aarifoona billahi yi sax waxuma yonent yi ak malaayka yi dañoo am position yi ñuy jël ci ragal ko ak di dëkkandu ne xam ne xam-xam bu rée ngi génn ñu am curiosité nag bëgg xam xikkam boobu fu mu jógee mooy kii laaj pour xam malaayika yi position boobu la ñu nekkoon bi leen suñu borom ne xalifa ndax xalifa inni jaa'ilun fil ardi xalifatan li leen jaaxal dañu du caa gin dañoo wedd waaye dañoo bëgg a xam nan la nit doomu aadama mi nga xam ne dana génne sobe dana mer dana dëkk dana xëccoo dana xuloo dana xeex dana reyante dana fàtte dana juum dana jaawale kooku nan la nekk mën na nekk man xalifa fekk ak sellam bu sax waxtu wu nekk ñu laaj laaj bu xóot bu xóot bu doy waar day def loolu daf ñu dal di bëgg yóbbu ci kon xutbul xaw fu naka lay amee jamono ji te dafa war a nelaw dafa war a lekk dafa war a xam soxnaam dafa war a nangam ak nangam ak nangam yooyu daal de xóot ba mu doyaar te day yàgg yàgg koo xam ne li gën a gàtt daal nañ ko mën a gën a gàttale moo di ne malaayika yi booba dañoo amoon maanaam lu ñu wax curiosité lu yéeme loo xam ne mel na leen tey ku ne leen ëllëg dama bëgg taal dëkk bi amul sikk ci kattanu euh, ki nga xam ne moo ko wax amulu sikki sàkk ci ne lu mu wax def ko amulu sikki sàkk ci ne mën na lu nekk waaye li la jaaxal dëkk bi ni mu amee njariñ ni mu amee solo ak nit ci nekk ñëpp te tooñ ñu ko defuñu dara nga di ko laaj da bëgg xam lu ko waral salaa salaam nee na bu ma nammee fekk bis boo xam ne du ma ca dolli ko xam-xam yàlla bu ma fekkee bis boobale kon nag xam-xam moom du doy ku la gën a jege yàlla moo la gën a bëgg gën a xam yàlla wa ta'ala malaayika yi nag loolu moo doonoon seen posture bi ñu naan atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma day guddi te ba ah laaj la de laaj moom fi moom waaye nag da ma dellu waat ko waaw waxaat ko waaw ah. ko ko tax dem si dañoo dafa am ay borom xam yu wax ni. sëriñ bi bokk na ci lu ko taxoon a dem ci géej gi. Hmm. Euh, maqaamam xubul xaws moomu. Hmm. bañ a génn ci ci ci waa këram bu baax dinay tukki. Hmm. Euh, ñuy leerlu itam. ndax buñ ne maanaam boroom jamono faaw muy dund. ndax dañ ciy mën a déggee. E, kilifa googu yi. mi ngi ci waa sëñ bi. ba fi sëñ jógee ba tey. wala nu mu demee. mbiru euh, wilaaya dafa xóot xóot boo xam ne bii am na ca fi ñu war a yem am na ca mën a waxe jëng Cheikh Ahmadou Bamba dafa am gërëmal yàlla loo xam ne na mu ko amee moom rek ko ni amee yoonu wu jaar ba am ko moom rek ko amee Abdul Xawf dañu wax ne mooy yilif jamono jëmm ji war a nekk Abdul Xawf dana signalé di lang ci penku bi fajar gu nekk wala yi di di tëb di ko yóotu di ko xëccoo lu ko waral xam ngeen ne xutbul xaw si de xutbul xaw si yi fi newoon te passé te yooyu sax gannaaw alaxira dara du doy lu waaye am xeeb ko dañuy ñëw di boof ci ñoom di sàkku ci ñoom ñaan ndax ñaan du doy mukk mukk kon kenn koo ci xam ne kii am nga xutbul xaw si koo xam ne benn muy sa xarit wala muy sa mbokk wala muy sa sët wala muy koo xam ni kii dafa jaare ci yow wala mu jaare ci ku jaare ci yow maanaam avantage la njëriñ la loo xam ne say morom daañu la ko ñeewee dégg ngeen yaa ngi wax naan euh, sëñ Touba nit dana ñëw mu ne la si Abdul Qadir Jilani léegi la toogoon fii la imam Ahmad ibn Hanbal wala diw sàngam léegi la toogoon fii gis nga Cheikh Abdul daan wax ne limaamul xasaali yi bari na lu mu ñëw di ma ziyaar di ma ñaan loolu di ma laaj waaye mu ngi yére yoo xam ne waxtu ma ko ne comme xutbul xaw moom waxtu feeñee ñu ko jiitu woon ñëpp te di xutbul xaw ak di ay wàll yu rek sax ak bu ñu ci siddiqoon yi soo daaw yi daanaka dañuy nekk ay ay daal maanaam daal dañuy ñëw di mu mel ne rek ku falu ministre ministre bi nga xam ne moo ñu moo nekkoon ministre te léegi nekkatu ko mën naa am soxla ci ki ko nekk léegi bu fekkee nag yow ku ñuy fal ministre rek ci yow la soxla ko sa kër la xam nga ne avantage bu mag a ngoog loolu waaw léegi nag da xam ngeen ne xew-xew moom bu ñu nee nangam xew na nit ki daf mën a am tegtal bu ko wan ne nii la wala nit ku ko xam ku wóolu ne ko nii la ku ko doy wala nit ki bu xamul nit ki ki ko ko wax ne ko jox ay preuve ci la nit doomu ci loolu la mën a dëgg ngir saxal dara amaa loo xam ne kumpa la xëy bu la xëy bu mooy mu jógee di dem ndax nanga ma ko tax a jóg moom kumpa la kon mu kon ki ko wax na ko ndax ci moom la ko déggee bu ko déggee ci moom amul si ko déggul ci moom daañ laaj na mu ko xamee amul nag ñëpp nag dara lu jomb lu mën a nekk la ñun suñu bopp nag fu ci nekk rek fan sa mën a taxaw fan fa war a yem foofa la koy fa lan koy leer daal mooy <laughs> ku nekk <laughs> nan yem foofu ah, kon ah, ah, waaw 15 minutes daanaka moo la dese ñoo ngi jox huit minutes conseiller ngir mu tax mbooloo mi ñu ko jox kàddu ñu ngi fàttali ñëpp programme bi ne suba war na tàmbalee défilé bu ñuy défilé 11 heures la tàmbali kon léegi day tekki ne war nañu tàmbalee dajaloo ci 9 heures ngir defar rang yi ñi xam fi ñu war a taxawee benn murid bi leen ci nañu laale pancarte yi lépp ma nga nekk ca 125e ca bureau balleur bi ak Clémentin Avenue. xam nañ kañ la ñuy moom la ñuy topp moom mooy gaa doog yëpp na ba 110 bon léegi ku ci nekk li tax ñu bëgg ñëpp fonk moo di xam ngeen ne fii ak Afrique ay thousand miles la lu mu néew néew te suñu motulaa ma nga fa jógee ñëw ba fii ngir baax ñu kon nag war naa jàll mu mu bu ne mu dagg yitteem teewee ko. nga def dara ci ndigal ñu nga lay toggaloo fee am nga am nga am nga ngànt ndax boo noppee ñu defile ba noppi yaa ngi ñu ay waaye bu dul ngànt yu mel noonu moom ku ci nekk fark na ko war def ñëw teew si fa defi na ñu mu tax mbooloo mi euh, ñu waxoon tuuti rek erreur bi sëñ Moustapha redressé lu leer la yaakaar naa ne kuñ waxul sax war nga koo xam ci nit la waxuma sëriñ Tuuba ci boppam jëlale naa ko wante xam nga ne sëriñ mooy mooy gudd maanaam ku lay wan yoon bi ku àggul ci dëkk xanaa yoon waaye ku dem ba àgg ca dëkk ba am fa sa kër dem ba moom dëkk ba yurib ñi fa nekk dootoo laaj ci yoon dëkk dootoo wut ko lu ñu ci dëkk ba hmm. noonu la demee am na sax ku mas a laaj eh, sëñ Tuubaa su boppam waaw na bin boobu da ngeen ko ci gis dañ laa gis nga am ay nit ñoo warmaal leen tudd ñenn ñi sax ci ñu fi nekkatu ñu yàgg la ñu doo wax sama sëriñ ak ñoo xam ne doo wax sama sëriñ waaye maa ngi maa ngi leen orma joo xam ne dafa mel ne orma ji nit war a jox kilifaam bi yëkkati ko mu ne waaw waaw man sax di toll woon naa jamono boo xam ne dama doon wut ama guma danaa wut lii ma wut foo xam ne damay foog ne mu nga fa te mu ne la ma xamoon danaa xam ne dañuy wut waaye nag ba ma jàlloo fi nga xam ne moo tax ci mbirum bind jaam yi mu ne ma bàyyi képp ku doon ku dul man booba ay lañ war a xam ne aw ma sëriñ sama diggante ak sama borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi ba ma jëlee ma la ma joxoon yonent bi ne ma àndal ak yow ñoom ci man damay dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadin li samadi ne dallani allahu ala xayril wara wa qaadani xayril ma tegtal ci gën ci mbindee bi ne ma ma jàpp sama loxo ba ma àgg ci yàlla kooku comme day tey nag sax doomu adama yi rawatina jullit yi waxuma sax ak sëriñ sëriñ Tuubaa moom Cheikh Sidiye mosul ci ci genn wet waaye dama ne sëriñ moom mënul ñàkk ingénieur ak professeurs yi ñëpp ay extérieur lañ di jàng mbir yi di bëre daan dañ leen daan boot ci gannaaw bi sallallahu alayhi wa sallam moom li gën ci mbindeef yi am na ay sëriñ jibril sëriñ ma ndax alxuraan lépp jibril ko ko jàngal jibril ko xamal ni ñuy jàngee jàngal ko ni ñuy jullee xamal ko waxtu fu mu tàmbalee ak fu mu Ibrahima sëriñ bi ndax suñu borom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wattabi millata Ibrahima xanifan toppal yoonu Ibrahima toppal nit ñu ko wax mu toppal ci diw kooku ba tey mooy sëñ nit la. gannaaw loolu yëngu ci suñu borom tudd na ay yonent ci alquran ba ak ci ne ulaa'ika allaziina hadahumullah fa bihudaahu muqtadis ñooñu ñooy ñu yàlla jubal royal seen gis gi te sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu gën leen moo leen ëpp xam-xam gën leen a jege yàlla gën leen a xam yàlla gën leen a rafet jikko mboolem ñu xeetu baax moo leen ko ëppale kon waaye nit ku nekk daañu la dalal baax ak Muhammad nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng tàmbali jàng alquranam fu mu tàmbalee Sidna Jibril njëkk ko xoj ko ba mu defee ne saaf na mu ne ko warax ne ko iqra mu ne maa ana biqaari lu indi loolu doomu aadama bu dee yonent ak lu mu doon yonent ñooñu amuñu fiiraay seen diggante seen borom ba ñëwee ci àdduna la fiiraay yëpp mëri ko waaye ba tey aadama yi bi maanaam doomu aadama ji na fi doomu aadama googu fiiraay la ba boo xam ne buñ ko tuddewul fiiraay fiiraay la faw jaar ci fitna joo xam ne moo ñu woyofal doomu aadama boobu ba tax am lu mën a dugg ci moom na jooju moom la ko sidna Jibril doon njëkk am jooju ñaataan yoo xam te ne osmaani na ñaari téeméeri natt ak juróom ñett fukk ak juróom ñoo xam ne dañ koo dencaloon ay yenant ak ñu nekk ci maqaam ak yenant moom mënu téye ko yenn ko moo waral coonoom toolam boobu lu waraloon mu mu nangu ko du boppam waaye xet li doomu aadama dafa ñëwoon ngir war a xet li bindee fi dañu leen sëñ Moussa suñu wax ne jur wala dem ji wala nasaraan bu ci géej gi mboolem lu sëriñ war a ba noppi waaye nag liggéey la dama sama borom ba mu nga xam ne bu ma àddee nit ak jinne ñëpp toppoo itam danaa am seenu añ bu keroogee ba nga xam ne génne génne si ne jóge ci géej gi ba suñu borom xamal ko la mu koy may ëllëg booba la ne waaraam leen abraaru fi oxaaya wan qaabili bi leen fi xiraaya daañu baax ñëpp man la ñu àndal sama gannaaw la ñu topp bu keroogee suñu borom door ne gam nay dendeel du yemi fenn nga xam ne adduna bépp bépp ñu yàlla bindeen tàmbalee ci aadama ba ba addunay tukki buñ ko toppoon xaj ca deerle boobu ndax bi leen fi yàlla wax wa an qaabili bi leen fi xiraaya ba mu liggéeyee nag ba liggéey loo xam ne kenn musu koo liggéey jaar koo xam ne kenn musu koy jaar xotti yoon loo xam ne kenn musu koo xotti su borom gërëm ko ngërëm loo xam ne bi ngërëm seeti ñu ko kaw jox ko mboolem yoon yi mboolem tarixa yi mboolem wirde yi ku ci nekk mu doon la sañ ca saw yoon la nga sañoon am ca la nga ca amoon moome ko na nga ko moome woon boole koog yoonu boppam booba la génn daal di bind jaawatu mooy xaatinatul maqaasid daan nañ ko waxtaane sànq jaawatu mooy résumé yoon ni suñ Tuubaa jaar fu mu àgg misaale kon sànq ne ku ñu sas nga bay sasoo ba mu jeex nga taxaw nag di kañ wan fa nga jaar mbay mi li sa mbay rafete ni nga dikkee yëpp ak sa jàmbaar ni la borom tool bi gërëme ak ni mu la tagge taxawal la jëwri leen ñëpp taxaw mu ne leen ana mel ni kii loolu mooy damu sans borom nee na nee borom damoon na ma kanamu gaañu tedd ñu sell ñu leer ñu weex ñu bi nga xamee ne nattam yëpp mat na ba mu wàcc suñu borom goral ko mu nekk gor gor ba noppi tànnat def abdullahi jaamu bi yàlla ngir garaat beneen ba ca nekk bi nga xam ne yonent yi suñu borom gërëm daf leen tuddee abdullahi tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam abdullahi ngoram googu ñu ko goreel ndax ngor googu bala ngay àgg ci xorriya googu goreel et bala nga cay àgg bari na martaba yooyu jéggi bari na martaba yooyu jéggi da nga dem ba des soo bindal ba ndax sax bi ñu bindati bakaar fi ne moom ak faali sirral masul allah xubban wala ilaha illa suñu borom feeñalal ma surul masul surul masul ku ko gis dootoo mën a def lu naqar yàlla surul masul ku ko gis dañuy ñori jamono la amoon ba yàlla bindagul ak ba ba saa di taxaw lay xewaat gannaaw bi lépp ay yem fi yow day mel ne li nga tiim loolu moo tax mu ne allah mu ne maa kaana qabla alxalqi man kaana li bi karamin wa xilqi ak surul masul mooy lan ak surul masul mooy forme bi gën a kawe ci forme wax yi nga xam ne dañu naan sallallahu alayhi wa sallam gis na surul masul ñu ne sallallahu alayhi wasallam gis na sirral masoon ndax kenn gis na ko wala déet kenn waxu ko sëñ Tuubaa ne axfaal ya sirral masoon laahu xubban wala ilaha illa allah kon xam ne si Ahmadou Bamba bu ñu naan am na sëriñ sax sëriñ sëriñ bu sax bu ma waxoon ne sëriñ tegtal la boo demee ba àgg ca dëkk ba daf la tegtal bi ci la daf lay gàtt la seetlu kaa bi ji daal wax ne ci ay wala ci lislaam bi tariqa xaq nee na taalibi sax boo xam ne dafa am istiadaat maanaam disposition da nga xam ne sëriñ am na ko sëriñ ba tekke ko ba mu àgg ci ba bu àggee ci boromam tabaraka wa taala araam na ci mu jógati jëm ci sëriñ ba ndax daf koy wàññi ndax kenn da nga da nga naan bokkee woo ko ak si sëriñ leer bi gën naa te leer yi dañoo fiir leer bi ci nekk dafa fiir ba boo ko askanee ci kudul baayam mu mel ne doom joo xam ne da nga ko askanee ci kudul baayam daf lay sol te kon day daw dootoo ko jës dootoo ko amati nga daal di yàqule daañu àgg ko amu ci kenn ku mën a duy ci kenn kenn ku ci nekk la am koo ko jëlee ci moom mu jeex koo ko xajul ci kenn koo ko jëlee ci moom mu jeex rawat na nag koo xam ne dafa boole garab yi bare bare yoo xam ne benn bu ci nekk yemukaay la xutbul xawfu li ëpp ci rabban yooyu ñooñu ci la wilaaya yem ñu ne wilaaya wax passé na xutbul xawfu ndax wilaaya ni mu demee maanaam xutbul xawfu wilaaya weesu ko ndax xutbul xaw si ni mu toll ci wilaya mu fi xol toll ci jëmm la toll ci wilaya xol bopp ko féete kaw waaye nag xol moo amee dund bi xutbul xaw si moo amee baat bi nit nag dana ko boolee bokk ci afraadul aalami yi ci bokk ci afraadul aalami yi weesu na maqamu xutbaan yi mën na cee dellu si waat bu fekkee a wutu nga dellu si ci waaye boo da koy boolee sa martaba boobee ba nga nekkee fardu afraad yi ñooy ñan mooy ñi nga xam ne bi ñu dikkee ci adduna dañoo wala ñu dox ba àgg ci am maqaamam yonent sallallahu alayhi wasallam te ah yonent te bi suñu borom yónni wu leen ci jàng ndax dañoo ñëw gannaaw yonent bi ñooñu nga xam ne bu fekkee ñëwoon nañu li jiitu yonent bi sallallahu alayhi bi jiw tàngam ñooñu ñoo ci afraadul aalam yi ma aw rabaan ñoom ñëpp dajewuñ ci ne afraad yi ñoo féete kaw xubbul xaw ndax am na ci ñoo xam ne xubbul xaw ci la maqaam ma yem ñii ne afraad yi ci la yem waaye sëñ boole ci ma am xaadimu rasul muy leneen loo xam ne moom rek la suñu borom mën a jàllee lu ci moo dégg ba lislaam ñëwee ba tudd xaadimu rasul su loo xam ne dañ koo ngéejee nga dem ba sans tuddee la ko moom ci boppam yàlla bi di sallallahu alayhi wa sallam tuddee la ko nga dem ba ne sans borom bëgg a ma ba ma ba ma gënal ko ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom def na mu bëgg ma ba ma gënal ko ñëpp malaayika yëpp bëgg nañ ma ba ma gënal leen ñëpp awliya ku mënul awliya ñëpp bëgg nañ ma ba ma gënal leen ñëpp sëñ Tuubaa la ñu bind ko gis ñu keneen bind ko bi nga xam ne nag kon moom ak fu mu mën a jaar dem na ba ne zimaamul wara ak réy la dem la ay si yéen yi comment wuñ ko bi maalikin xaalis bi nañu suñu borom loxo su noppi mbindeef yëpp ci sama loxo la ko teg te lu ma ko ne defal lii mu def ko lépp lu ma sàpp ci moom defal na ko borom lu mu sàkkuwul ci moom lu mu sàkkuwul suñu borom defal ko ko moo ko waxee nañ ko waxee ci midaal yi talabta rasulallahi ma fawqa matlabi min allahi li mu soxla woon lépp mu gisoon xel moom ko lépp sàkk na ci suñu kon ko ci suñu borom ba suñu loo xam ne moom ci boppam sàkkuwu ko ko woon a am إلى يقال الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنه dëkkaale bi yàlla boobu mu dëkkaale bi yàlla nga xam ne dafa dem ba ñu forcé ko ci muy woo suñu borom tabaraka wa taala di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi ba mu ne ko xul yaa jaar yi waxal sama dëkkaale bi dëkkaale bi yàlla mooy lan ku dëkkaale yàlla sori seytaane te seytaane kat ab yonent sax jaaxali ko aadama alayhi salaatu wasalaam ca àjjana la ko iblis génnee ñu jàng alquran daan bi ma arsalnaa min qablik min rasulin wala nabiyyin illa iza tamannaa alqa shaytaanu fi umniyyatihi fayansikhul maa yulqi shaytaan thumma yahkumu llaahu aayaatihi wallaahu aliimun hakiim liyaj'ala maa yulqi shaytaanu fitnatan allaziina fii quluubihim maradun walqaasiyati quluubuhum gannaaw kon seytaane kenn tëwu ko lu dul ko dëkkaale yàlla fa yàlla nekk nag seytaane ñu ngi kon ñu doon sax ci rek problème lañ commencé ban heure jot ko. ban heure jot ko. fàttewoon naa dix heures a question here that I, uh, a euh, dans tout cela? maanaam. maanaam euh, dafay euh, science maanaam science lay wax léegi nag euh, d'abord war nañu clarifier science ni ko ni ko borom xam-xam yi di traduire maanaam almu cest à xam-xam lañ ci ñoom xëy na science bi ñuy wax dafa dafa bari façon science daal. waaw waaw. donc la science en général. la science en la science profane. la science profane qui est la science religieuse. la science religieuse. donc waa ji dafa dafa laaj. Hmm. mais maanaam kon xam-xam wala science boobu. Hmm. ngànnaay la loo xam ne. Hmm. tubaab yi tubaab yi ñu ngi koy. jëfandikoo jëfandikoo ngir man a mhm. tàggat gën a not mhm. gën a not mhm. maanaam euh, dëkk sermon bi réew waaw réew yi nga xam ne dañoo dañoo féete gannaaw féete gannaaw ci africain yi ak ñeneen ñi mu ne comme ni ab yonent di xalaate wala ab tradition mbëggeel ak dëgg day mel ni mhm. dañoo doon ñaari mbir mhm. yoo xam ne mhm. dañoo àndul léegi nag mu ne ana déggoo bi am ci ñaari ñaar yooyu mu ne maanaam anu moom lay laaj waaw euh, li mu wax dégg ko li mu laaj xam-xam ci boppam xam-xamu adduna li nga xam ne dañ koy jàng di koy jëfe ci bërëb bi ñu nekk yépp lim ciy jërë jëriñoo muy lamp yi di leer muy ci ni waxee ngeen di ko dégg fu nekk lépp ci science la bokk ci ba tey ñoo ngi laaj di bëgg dara mel bëgg yàlla wala nga bëgg diine wala bëgg dara ak dëgg ak ngëm loolu ak xam-xam ànd na wala lan mooy seenu jote lan mooy seenu diggaale ak nan leen mën a boole ak nan leen gise dañuy war a ànd wala dañu war a féewoo wala lii dafa war a seeti kaw wala dafa am ni ñu war a ànde mu di déggoo lii di ko jàng ba xam na mu mel ngay seet ci lan nga ko mën a jëriñoo loo ci mën génne ba nga xamee ne tàmbali na ba ba muy yokk ba muy àgg fi mu àgg ba tubaab yi mel nii ñu mel man li ñu mën loolu nan la ko diine ji teg ba di xam ne ci tontu ni diine ak xam-xamu kese bu dul xam-xamu diine suñu tàggoo ci iqra bismi rabbika bu ko defee xam-xam boobu nga xam ne bismi rabbika nga ko jàngee boo ci jógee doo ko jëriñoo lu dul luy jëriñ doomu aadama waaye boo ko jëfandikoo bukk ci luy lor xam-xam boo ne iqra bismil ilmi nag jàngal ci turu xam-xam comme ni tubaab yi def nga xam ne xam-xam bi rek leen intéressé ak njëriñ li ciy juddoo mën leen a yëkkati ba ñu tiim ñeneen mën leen a may ñu nekk fii yàq am réew mën leen a may ñu toog fii di dégg la réew sàngam di wax may leen ñu xot ci biirum nit dindi jàngoro ci nekk ñëwaat ko muy dund may leen ñu toog fii bés benn bouton wala ñu fab ñam dugal ko ci béréb ba mu yàgg du sotti ko mu mën a am ay weer du sotti ko mën a xool ji xam li ci nekk lépp xam-xam yooyu yépp l'islam nangu na ko ñii jullit ak ñi dul jullit ñoo ci yem mu ngi aju ci kaw tajriba mooy expérience l'islam lim ci digle mooy nañ ko def te ci loo xam ne day jëriñ doomu aadama yi te mu wóor ne xam-xam bi daf lay wan kattanu yàlla ak sañ-sañam ak xerañam ak ni mu liggéey adduna gën laa jegeel yàlla ba noppi jëriñ nit ñi ñi nga xam nag dañoo jàng bismil ilmi nga xam ne jàngewuñu bismil zaati xam-xam boobu ñu ko amee daf leen di delloo ci ci bàyyi ma nam leen di delloo ci bàyyi ma moo di doomu aadama ji amul ragal yàlla amul xam-xamu diine lu moroomam yor daf te mu bëgg ko daf koy fas yéenee nangu ci moom bu ko mënule wuti ba am ko feneen daf koy nangu ci moom waxtu woo xam ne lim bëgg ci moom gis na ko te mën na koo nax na ko jël ko bu ko mënula nax mu sàcc ko bu ko mën la sàcc mu rey ko waaye lu mën def rek dana ko jël loolu la xam-xam bu àndul ak ngëm noonu la ne moom la ne wax ne science sans conscience n'est xam-xam ak diine ñoo juddoo ndoo ñëw ci adduna ndax ba suñu borom dee wax malaayika way qul naa ba mu ne inni jaa'ilun way qaal rabbuka lil malaayikati inni jaa'ilun fil ardi xalifatan qaalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qaalu naaru maa laa ta'lamuuna wa 'allama aadama al-asmaa'a kullahaa thumma aradahum 'ala al-malaa'ikati bis boobu la xam-xam juddu bis boobu la ngëm juddu bis boobu la diine juddu aadama ba mu wàccee nekk yonent fekk ne adduna bi benn xam-xam ñëw fi kenn xamul dara bi fi nekk malaayka yi biñ leen indee da leen dëkk leen fii suuf yëpp amut li ñu ci mën a jëriñoo essence bi nekk fii ak wurus bi ak leen bu ñuul gi ak ndox yi ci nekk fi xéwal yàlla yooyu yëpp mënuñu koo xam buñ fi dëkkoon kon du feeñ te kon secret bi tax yàlla adduna ak système bi du feeñ mukk te loolu xam-xama koy génne suñu borom nag bind boobu aadama tàmbalee ko ci aadama mu di yonent ba noppi am dajale lépp loo xam ne nii lu suñu borom bind la lépp lu suñu borom bind boole na ko dajale ci aadama ak daahima ak malaayika yi ak doomu aadama lépp seen i meloom mu boole ci biir doomu aadama doomu aadama nag kon ba mu tàmbalee moom aadama mu xam ne dañoo war a suuf si dafa war a tool ñu suul ci gañ yi bay ko mu màgg ñu góob ko war a xam ne liñ ci war a bojj dañ ko war a bojj foofu ko dañ ko war a wal mooñ ko dañ ko war a togg loolu yépp mu xam ko ci wet gu nekk xam jumtuwaay yi xam illee xam jaay ci loolu lépp lu mu ci woon ko xam mu mu leen nañ koy jëfandikoo ñu xam ne suuf si ñoom taxuñu yàlla bind ko euh, doomu aadama tax yàlla bind ko boobee la xam-xam commencé ko commencé ci tajriba aadama moom li mu xamoon mooy tàmbali xam-xam ci ilham la ko jëlee maanaam suñu borom daf ko ko wax waaye keneen ku mu doon da nga koy jàng ñu di ko jàng di yokk di seet li yàlla indi ci adduna lu ci nekk nañ ko mën a jëriñoo buñ ko toppee ne muy mel ak fu mu àggale ba ñu àgg ci fii ñu àgg loolu jullit ñi ak yéefar yi ñoo ci yem xam-xamu adduna rek la jullit bi rek nag li ko li ci wuutee li mu ci wuutee yàlla ndax la lépp lu lay jëmale ci dugg la dafa dox sa diggal yàlla waxtu woo xam ne yaa ngi toll ci sukuraat moom a jullit ñi jàpp nañ ci cër bu mag ndax buñ seetee taarix histoire jullit ni bi ñu moomee adduna dañoo dem Grèce maanaam li ñuy wax village yu Yunaan philosophie ba fa nekkoon ak science ba fa nekkoon yëpp ñu traduire ko indi ko ci arab garder ko ñeneen ñi amoon xam-xam yépp seeni xam-xam réer jullit ñi dong defe ko non seulement ñu traduire ko jàng ko waaye ñu yokk ci lu bari algèbre géométrie mathématique yépp moo xam xam-xamu horloge wala ilmu tëj xam-xamu docteur faj wala xam-xamu suuf si mooy géologie yu xam-xamu astronomie mooy biddi yu asamaan yi ak seen i dox ak seen i yëngu ak seen jeexital bi ñu jeexal ci kaw suuf ak lépp loo xam ne lii ak weñ la wala découvrir université euh, électricité découvrir dynamique ba ba ñuy àgg ci bi nga xam ne arab yi abuñu fi woon indi électronique ak loolu yépp xelum doomu aadama ba nga xam ne na xam na nar na xam-xam xam-xamu adduna doomu aadama ko boppam la ko sàkkal yuur bu kéemaane may ko ay bët muy xalaat di def tajriba di expérimenter li nga xam ne nag mënu koo xam moom la yónni yeneen mu xamal ko doomu aadama yi léegi science man nañ ne lislaam ci jiitu ndax diine yi yépp buñ seetee diine ji ci nekk da ngaa xeexoon da ngaa science xeex li nga xam ne ñooy jëfandikoo science Copernic dem leen li ñu leen def ci fi nga xam ne dafa dem ba mu njëkk a wax ne suuf si day tourner di wër jant bi ñu jàpp ko tëj ko ba mettital ko mu dellu ndax ne ko weddi li nga wax mu weddi li mu waxoon mu ne day duñ ko bàyyee du muy génn ci buntu kaso gi du mu tolloo bi ci buntu bi dafa këdd tànkam ne pourtant elle tourne maanaam suuf si day wëndeelu ñi ko ko doon def ay nit yi diine lañu woon kon nit yi diine yi ñoo gënoon a xeex xam-xam l'islam dong nga ñëw fab xam-xam yonente bi sallallahu alayhi wasallam usbul ilma traduire la grec yi amee la indi yi amee woon ba noppi yokk ko indi xam-xam Europe bi ñu moomee l'Andalus mooy Espagne Portugal bi ñu moomee réew yooyu la européens yi ñëw jàng ci arab yi Ibn Khaldun mooy sëriñu européens yi ñoo leen xamal philosophie ñoo leen xamal science montre bi ko Aaroon Rachid njëkk yónnee Charlemagne bi ñu ko gisee dañoo tubaab yi dañoo daw ndax defe dafa leen di fexe yónnee leen ko pour alak leen pour mu rey leen tax seen kaw ñu dee mu ñëw ana européens yi ni ñu daan def ci ci jamonoy Charlemagne jamonoy euh, Harun Rashid ñi nga xam ne dañoo feebar feebar boo xam ne naqare nga faj dañu leen daan lakk hôpital xewul arab yi leen ko xamal ah arab yi leen xamal montar lu ba euh, bari baati arab la yi ci a bari kon xam-xam bii ñuy wax ko ba développé ko arab yi ñoo ci jiitu woon seen i naxa moo tax tubaab bi kon nag dafa fonk xam-xam l'islam dafa ne jàng leen l'islam dafa ne jàng leen bu seetee kon li nga xam ne mooy amour moo di bëgg ak li di réalité maanaam ngëm li am li amul nga di ko vilipande foo toll wax nit ñi nañ ko wattandikoo ndax lépp lu foo day yóbbu nit ci ak réccu waaw mu ne kon ñoom ci laa doon ji bu ñu def résumé daal li nga l'islam dong mooy diine ji teg xam-xam mu jël ko yokk ko yokk ci loo xam ne ñeneen ñi xamu ko jàngal ko ñeneen ñi mooy diine bi nga xam ne itam science mënu koo démentir ba léegi junni at am ñeenti téeméer yi xam gënoon boo dem muy ci xam-xamu médecine muy xam-xamu géologie xam-xamu astronomie xam-xamu histoire benn boo xam ne du savant yi li ñu découvrir rek fekk na alxuraan waxoon na ko colloque bi ci Sénégal bu yàggul dong la ni doom di sosoo ci ko médecins yi ñu ngi a a àgg kon l'islam moom xam-xam moo fi moo di gëna ko ci jëriñ nit ñi te leen a lor gannaaw yi ñuy liggéey duñ ko jéeme woon ci luy jëriñ nit adduna kon feebar yi dana ci toxoo kon mbañante bi dana ci toxoo xiif dana ci toxoo wàññoo dana ci toxoo def euh, sous développement dana ci toxoo li lislam bëgg moo leen xam-xam bëgg ñu jëme ko ci jëriñ doomu aadama yi te bañ ko jële jëm ci lor doomu aadama yi foofu kon xam-xam a ngoog réalité yi dem lislam loolu la bëgg dëgg am na ci dongo yi ku bàyyi otoom nee nañ lampe yaa mu dem mi ngi nekk numéro n one zero zero seven eight zero six boo xam ne ci numéro mi ngi nekk N bi 1 0 0 78 0 C dafa bàyyi ay lampam muy tàkk mu dem fekk. bismillahi rahmani rahim rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum bi ixsanin ila yawmi din Euh, bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu ci ndigalu Cheikh Mouhamad Mourtada mu ne ginnaaw bu mu leen sante te gërëm leen mu ngi leen di xamal ne gis na seen jëf ju rafet ji nga xam ne jëf ngeen ko te yàlla rek tax mu ne mu ngi leen di gërëm ci loolu ñi nga xam ne ñooy waa réew mi di américains yi ak sénégalais yi ak mboolem jullit yi fi toog mu am nag ay kàddu yoo xam ne sant na ñu war koo waxtaane ak yéen ginnaaw bu ngërëm yi jàllee ak cant yi mu ne mi ngi leen di fàttali ndigali yàlla subhanahu wa taala te di leen sant ngeen jéem ngeen fas yéene seen kem kattan jëf fi lu ngeen mën ci seen kem kattan te fas yéene bàyyi tere itam seen kem kattan bu loolu jàllee li mu bëgg a wax moo di ñëw na fi daaw ñëw fi daaw jéeg ñu wax ne lu yees nekku fi lu ñu war a jot li ndax moom boo bindee ci moom tey téye ko ba mu mat fukki at nga delloo si waat ko la nga bindoon rek ngay bindaat mu wax ni kattan gi nga xam ni nekk na ci ñun wala boog ñu war koo fàggu nee na kattan googu nanu ko jël jox ko lislaam ni ko al alquran waxee wa aidu lahum mastataatum mu ne boo gisee muy sant ak di digle ak di ñaaxe fu mu toll ci kattan gi ñu jël ko delloo ko yàlla mi nga xam ne moo ñu ko jox ci lislaam bi nga xam ne moom la jaarale ci sayyidina Muhammad nee na dafa jàpp ne moom loolu mooy li gën a war ci ab jullit muy liggéeyal lislaam ndax kattan boo ko fàggulee sa bopp waxtu woo fi jógee fa lay yem waaye boo ko bàyyee yàlla liggéeyal ko ci lislaam boo fa jógee itam du ñàkk moos ci jaami sunu borom yi ñu taxaw temm ci liggéeyal yàlla ndar ci tool boobu di ko liggéey kon kàttan nañu ko jox nañ ko jëmi fi nga xam ne fa la war a jëm ci biir loolu itam muy xam xamle ne booloo gi ak àndandoo gi ak nekk gi benn loolu lay santaane moom lay digle te lépp ñu delloo ko ci liggéeyal lislaam ndax bu ñu seetee liggéeyal lislaam li muy jëriñ daanaka du jar di ca sori ndax yonent bi yàlla mi ko joxoon ndigal muy liggéey ba tas lislaam fi ña ko jëkkoon a gis ne loola mënul wi ba ñu doxee tuuti gis nañ ne yonent bi sallallahu la mu bëggoon ci lislaam am na ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ginnaaw itam ku demee ni Cheikh Amadou Bamba kenn ku nekk xam na ni bi nga xamee ne nekk na fi di liggéeyal lislaam ca na ko yonent bi santaane woon doon ko ni def jàppoon nañ ne mbir moomu luy ñàkk a mën a dox la wala luy ñàkk a mën a jëm ci kanam la waaye la yàlla waxoon Muhammad fa sa tubsiru wa na bi ayyukumul maftun ca kanam tuuti da ngeen gis muy lu tas lu màgg lu ñu warmaal loola xew na ci liggéeyal yonent bi sa alayhi wasallam ci lislaam xew na ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ci lislaam ndax kenn ku nekk ràññee na ne yonent bi bi muy liggéeyal yàlla yoon nañ ko sax ne dafa wéradi wala li muy wax nangam waaye yàllaa ko layal ne ko nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala xuluqin azim Sëriñ Tuubaa it wax nañ ko dégg ba tey man xaaloo shafia li kaw nii lam axaf ahadan wa ma rajawtu siwa rahman fil qadari wax nañ ne dama dese waaye bu ñu seetee ñaar yooyu yépp nañ ko delloo ci fasatub siru wa yusirun loola bokk na ci li xew tey ndax liggéeyal yàlla moo waxo moo taxoon mu wax ni euh, nazafatuhu kulli min allahu taharat wa sunnatuhu insha rabbi ubayin insha rabbi ubayin wutalu ko woonub gox loola moo waral tey jii jàmbaar di cheikh mouhamadul murtada nga xam ne ku rey l'islam bu doonum xara da nga ko fay moo waral mu dox ba yegsi fii ngir bëgg nit ñi ñu yaatal suñu dënn woote l'islam fab kàttanu yàlla delloo ko l'islam te li nu jàpp mooy waxtu wu nekk war na noo mën a xam ne nun ñii fi nekk kenn ku ci nekk boo woyee ci liggéey l'islam bala ngaa fee toog at wala ñaari at da nga gis lislaam dolliku dolliku goo xam ne ni eh, day jëm ca kanam ndax ñi nu ko fexe woon ba nu jot ci ñu doon liggéeyal lislaam la nañu liggéeyal lislaam ba ñeneen jot ci bokk ci jullit ñi bokk ci yoon wi doole yi lislaam nañu ko taxawal liggéeyal ko yàlla delloo ko kattan gi te nu gis ne àndandoo mooy doole taqalikoo mooy néew doole bu loolu jàllee nag li ñu bëgg a wax rek moo di nun ñi ñëpp bu nu bëggoon a jàngale lislaam tey dana jafe ci nun waaye bu nu boolee suñu am am boole suñu xam-xam day daal di mën a jàppandi ci nun ndax waykat ba ne bil ilmi wal maali yum na naasu mulkahumu laa yum na mulkun ala jëlin wa ixlaali xam-xam ak àllay ànd dara mën a taxaw ni ñu ci joxee misaal tey mooy yéen ñëpp kenn ku ne mënoon naa joxe tey benn dollar waaye bu ñu ko boolee boroom xam-xam yii toog tey defar ko mu di téere dugal ko ci bibliothèque xawma lu nit ku tubaab mënta euh, yittewoo waaye ku jàng ku nekk tayooy loo liir boo liiree rek daal di xam nit ku xam nag day noppale te xam-xam dafay kenn goo xam ne mënta ñàkk ginnaaw yonente bi nee na talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima dañuy daal di ne risala bi mi ngi foofu yëngu ngi foofu moo tax Cheikh Mouhamadou Moutalla jox ko gëdd gu mat ndax bu ñu demee ba ci kanam Serigne Touba nee na woon du fi jóge waaye lii la wax mooy gën a wér bu nu bëggee xam sëriñ bi nañu boole dégg nga ma sunu xam-xam liggéeyal yàlla moom la fi doon def ndax nee na xubbiya fillaahi wa buxdi fihi li awsala ma kuntu Touba nee na woon du fi jóge waaye lii la wax mooy gën a wér bu nu bëggee xam sëriñ bi nañu boole dégg ma sunu xam-xam liggéeyal yàlla moom la fi doon def ndax nee na xubbiya fillahi wa buxdi fihi li awsala ma kuntu astafihi lu ma am bëgg ngir yàlla moo tax ma am ko lu may bañ lu nekk bañit ngir yàlla moo tax ma di ko def kon nañu xam ne Cheikh Ahmadou Bamba lislaam a ko fi tax ñëw moom lay liggéeyal su fi ñëwul woon du fi nekk te am na benn waaye bu ko wax keroog fii ne sëriñ bi dafa wax ne lawla al qur'anu wal xadisu wal xidmatu maa dumtu fi dunya laylatan waahida bu ma fekkul woon ci àdduna al qur'an ak xadis ak liggéey rasulullahi sallallahu genn wasallam génn guddi du ma ko fanaan kon doomu sëriñ Tuubaa bu taxawee ne ñëw leen ñu jaar nii liggéeyal yàlla ak yonent bi te loolu donn nañ ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha gis ko ci Serigne euh, Falilou gis ko ci Serigne Mouhamadul Bachir ba ci Cheikh Saliou xalifa bi fi nekk yàlla ko fi yàlla yàggal liggéeyal l'islam dong dong leen bàyyi ci àdduna foofu kenn ci ñoom taxaw dañ ne nañ liggéeyal l'islam na ñëpp xam ne liggéeyal l'islam a war loolu nag ay kàddu la yoo xam ne moom laa bëggoon jot li ci ndigalu sëriñ bi li nga xam ne mooy leeral sëñ Tuubaa mooy kan boobu fànn duma ci dugg ndax defe naa ne Serigne Samba yi mooy li mu war a waxtaane ak taalibe yi fi toog ak bokki jullit yi waaye daal nañu xam ne daal ku toll ne Cheikh Mouhamadul Mourtada di jóg te bu ñëwee ne la lii bu déwénee mu ne lii bu déwénee mu ne laa te li muy wax lépp benn kàddu la mbir mu ko ñor la te yaakaar junu yaakaar ci Eh, lu ju mu nu yaakaar ci lii nu lii mu nuy sant ngir ñu jàppale ko ci liggéey l'islam ne leen wóor na yaakaar nañ ci Cheikhul Khadim lu ko ëpp yaakaar nañ ci Cheikhul Khadim lu ëpp loolu te it liggéeyal yàlla moom ak l'islam kenn ku nekk sa bopp nga ko defal ak diinu lillahi wal watanil jami diine yàlla ko moom lu ci waay def yàlla la koy fay am réew nag ñépp ko bokk kon nañu jox suñu bopp eh, yàlla fab kàttan gi delloo ko boole xam-xam bi ak kattan gi ak man-man bi sotti ko ci yoonu yàlla l'islam jëm ca kanam bu ëllëgee ci biir muy suñu njëriñ yàlla fay nu ko doom juru jur mu ne ci ku fi bàyyi mu ne ci keneen ku ñëw nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Um, he was speaking on behalf of the Sheikh and it's was speaking in the, uh, language of Wolof. taalibe balaa ñoo tàmbali waxtaan bi waxtaan bi sëriñ bi dafa joxe woon digal ne El Hadj Ousseynou tekkil mbooloo mi li nga xam ne lii mooy li ñu fi doon joxalante sànq ci ay taranga euh, ci diggante américains yi ak moom su ko defee mu leeral ko leeral aussi ñi nga xam ne ñi ñoo fi teew ànd ak moom jóge Sénégal nuyoo leen ak mbooloo mi ñu tàmbali waxtaan wi kon El seeni Ousseynou mu jege si. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen ci taalibe yi bu ma jógee di wax a yéen fii ci ndigal la ndax li ma indi moo di sax li ma fi jële mu yóbbu ko delloo ko ci réew ma ñu tas ko ci rajo réew ma ak télévision bi ba réew ma yépp mën koo jot àdduna bi yépp mën koo jot waaye nañ ndigal moo ma tax a jóg ngir waxtaan ak yéen waxtaan mi ngi jëm ci bés bi nga xam ne moo am tey ak bés yi ñu dëgmal ci kanam ci ñeenteel bi yoon bi Ladies translating the presentations that were made to the chef. dama ni ci bés bi ñu am tey ak bés yi ñu ci kanam ci ñeenteel bi at ñuy màggal fii ci New York bés bi nga xam ne Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul liggéeykat yonent bi mag jàmbaar ja yàlla joxati na ko ko fii bésam bii nag nun dañu koo xamul ndax aadawuñu ko waane bés la boo xam ni bés mënu koo gën a réeti ndax lan mooy cër bi ñu ko jox ba sàkkal ko bés boo xam ne am na ko ci réew mi bu ñu waññee ñi nga xamee ne am nañ cër boobule yaakaar naa ne boo ko waññee du mat sa ñaar loxo du daj lim ba jeex te ñooñu ku ci nekk dañ la ràññee ci liggéey boo liggéeyee réew mi bu rëy yoo xam ne sa deret tuur na ca mbaa nga sonn ci coono boo xam ne àdduna yëpp seet na ko mbaa nga liggéeyal doomu aadama yi liggéey boo xam ni seet na ni yelloo nga ñu def la bés boo xam ne dañ la koy fàttikoo di la màggal kon sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mosu fee ñëw téeréem téyeluguñ leen ko yàllaa gi leen soo a gindi ciy mbiram am benn benn ñu tàmbali gis jëmmi kii nga xam ne mooy lawtanam gi nga xam ne ni moo gën a wér ci ndax sëñ Fallou daan wax ni lu ñu laaj sëñ Tuubaa nañ ko laaj sëñ Mouhamadou Moutara Mbacke ndax tool ka ca mujj moo xam diggoo kii jóg sol dàll yi nga xamee ni moom la sëñ Tuubaa jógoon ngir bëgg lislaam gox bu nekk mu tàbbal ko fa ba tey yàlla nga ko ommat ba mu ñëw Nations Unies fi xeet yi daje di lijjanti mbiru àdduna bi mu indi ko fi feeñal fi mbiri sëñ Tuubaa ba ñu wutal ko fi bés ci xeet woo xam du jaaxaane bés bu mel nii dama ni kiñ ko fi mujj jox ku ñuy wax Martin Luther King la ku nekk xam na la mu daj jël nañ ci bakkanam ak ci coono yi mu tegoo ñu soog a seet ni kii yàlla na bés bi ci lépp xettil doomu aadama taxoon mu doonoon njiital diine it ci réew mi moo tax man la du bés bu tuuti nañu ko xam moo war waral kat ñoom amit bàlloo ji ak ñi nga xam ne ñooy mbokkam ji topp ci gannaawam te doon ñi nga xamee ñoom la yàlla wanagun leeru Sëriñ Tuubaa ñu ànd ak moom indil nu kilifa yi nga xam ne ñoom mag ci tudd wi mooy fii nu toog muy University Council ku ñu wax Donald Tucker ñëw na fi moo jàng léegi proclamation bi nga xamee ni ba congrès américain defoon muy kuréelu député yi ba bés bi taxaw ñoom nee nañu seen diwaan bi fekk nañu congrès ba ci biir kon bokk nañ ci ni ba toog kii si Ahmadou Bamba bés bi ñu ko jox yelloo na ko te ñoom bokk nañ ci seen diwaan fa suñu ne at mu nekkati buñ koy màggal diwaan bi ci la bokk suñu wax Zakaria Yamba Zakaria Yamba Yomba moom it di jàngalekat bu mag ci daara ji ñu taxaw tey muy SS country council moom it jàng na kayit bu mel noonu wane daara ji tàbbi na ci te daara ji ngeen romb ci bitti ngeen xool tabax bi ni ñu ko tabaxee ak kenn yu ko yi nga xamee ne moo nekk ci bunt ya xam leen lii caaxaan tax koo jóg kilifa yu mag boroom xam-xam yu rëy yu jiite Amérique am ci daara ji yu nekk génn nañ ci daara ji kon ñoom it boole nañ seen bopp ci mbir moomu kon fas nañu yenn lu ñuy defar suñu ko ca biir gannaaw ki nga xamee ni ah, moom it kilifa gu mag la muy Branchers di député fii ci Nemba moom it ñëw na fi jàng discours ci nañ leen ko ku ñu wax William Wright moo jëkk a nekk nit ku ñuul koo xam nekk na député diwaan bi moom it ñëw na fi représenté fi ki nga xam ne ni mooy député yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci diwaan bi tey ci seen tur ñu ànd ci li nga xamee ni mooy cër bi ñu jox Sëriñ di borom der bu ñuul bi nga xam moo sigal der yépp ndax moo jëkk ni yàlla kat ngëneelam def ko ci weex defu ko ci ñuul def ko ci wet ki gën ca moom mooy ku gën a ragal gën moom foofu la féete woon ki nga xamee ni mooy préfet de police bi nga xamee ni moo yore arti diwaan bi moom it muy Armando Fontura Pence teew na fii ci bés bi ci nga xamee ni moom mujj a wax te di professeur ci daara ju mag yi DSS Country College muy Léonard Hunter moom it xam ngeen li mu wax lu lu ko dugg la xol la ko wax dënn ndax dafa xam la jàppale démb ak tey la jàppale ñoom ñi ñu jële leen fee gaa leen ci bunt bu lëndëm boobee ca gore foofe nga am sëñ Tuubaa yóbbu nañ ko fa def ko ci teen ba gën a xóot ngir bëgg far ba kanam xam na ni maamam foofee ca jaar jaar yooyu jaar nañ fa ñoom it moo tax lépp loo am yëpp ci sëñ lu ca metti ñoom day dugg seen xol moo tax dënn la waxe xol la waxee ak dunde li nga xam ne moo fi am ñooñu kon mën nañu wax ne américain yi ñooñu jël nañu seen cër ba mu mat sëkk ci mbirum sëñ Tuubaa mi wax ne mbir mi rafetewul ci wàllu njabootam ndax sëñ Momadou Moutada Mbacke ibnu Xaadim Rasul ibnu Xaadim Rasul mi nga xamee ni moo toogoon fii yaakaar naa ni fu mu toog mat na lépp ndax kenn mësu ko saa dara lu mu war def ci luy doxal lislaam ak luy doxal yoonu bàyyam bi kenn mësu ko ko sax benn xalif mësu ko woo ni ko defal lii ndax xam nañ ni moom la mu nekk bu Sëriñ Tuubaa ñëwaatoo it du ca dindi dara na mu toogee du ca soppi dara ndax liggéey ba gën a rafet mu ngi ci luy dundal lislaam boole julli ñu nekk benn def def lislaam ci ñoom ak yaru lislaam pour boo liggéey bu ñu ñibbee seen doom kenn bañu kon kooku moo ñëw naat na fas yéene taxaw bés yi ànd kan doomam sëñ Xaasim Mbàkke mi nga xamee ni fu mu taxaw yal ko yàlla guddal fanam wéral ko te dolli ko kàttan ba mu mën a taxawu baayam ndax dimbali na ay magam dimbali ay rakkam ci baayam moom day tëddul tegalay tànk dafa taxaw baayam di ko xoolal ci kanam ma ci gannaaw ba dara bañ koo fakk moom it yàlla bu ko fakk gaas ak rakkam sëñ Ousmane Mbacke mi nga xamee ni moom ñëw na di nemmeeku béy ci daara ji ñu taxaw tey muy Essex ak sëñ Moustapha Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam mooy président d'honneur lii lépp moom la waaw nañ ko jox njukkal xam ne sëtu sëñ Tuuba la xam na ni baayam moo jëkk nekk taaw bu sëñ Fallou te tidee taaw ci loxoom yi tedd ya jébal ko sëñ Tuuba ñu tudd ko xam na ni moom ba Gaynde Fatma moomee kay bàyyi muy sëñ Modou Moussa Mbacké moo jëkk a nekk xalifa nekk ko nekkin wu rafet kon ba mu ñëwee fii ba ngeen taxawee dafa dellu ci biir daal ji nekk taalibe ni ñun kon nag war dañ ko sant gërëm ko mi ngi nii taxaw ci bés bi fas yéene lépp lu ci war dana ko def ci làkku anglais ak leeral ko gannaaw moom El Hadji Mbacke ibnu sëñ Modou Mamoun Mbacke sëñ Modou Mamoun Mbacke dama leen ko présenté ndax moom diggante sëñ Modou Moustapha ak sëñ Touba ak sëñ Fallou rek la nekkoon moom la sëñ Touba ma si seedeel ni attaay ji nañ ko loo ko amul bàkkaar ñu togg ba waxtu ñu añ servir jot kenn kenn kenn togg ko mu ne ana wargoo ñu ko togg ko li nga ñu laaj la xamul mu ne xanaa Modou Mamoun nekk kon kooku doy na seede kon alaaji Mbàkke moom mi ngi fi alaaji Mbàkke ibnu maam Balla Mbàkke maam Balla Joor ku ne xam na ko ci liggéey bi ndeyam tudd Joor taxul ñu kii ko waaye nangoo liggéey sañ Tuubaa ba mu mel koo xam ni mënoon sax ab lar la tegoon boppam sëñ Sàmbay moom sëñ Moodu Mbay Kabir kooku ku nekk xam ne diggante sëñ Tuba ak bàyyam wax nañ leen ko fii bokk nañ ci sëñ tubaa ganoon doyloo ci weesu jàngal ak xamle mais tarbiya ak tarxiya ak liggéey doomu aadama bu mu egg ca boromam boobu cër amoon na ko te def na ko ci njabootam ndax yaakaar naa ne fa tubaarkàlla yal na yàlla xeb dal yal na yàlla yal na yàlla musal cat waaye amul doomam ju kenn mës a génoo gis teg ko ci dara loo xam ni teg ko ci loo xam ne loolu jaadul ki fi jóge bu yàggul ci rakkam ala jiiri mbay yàlla jox na ko àdduna lépp ndax àdduna li koy lijjanti mooy alal waane kenn mësu gis ci moom beew kenn mësu koo gis ak mbubb mu ñaw sooy kenn mësu koo gis ak mbubb mu gudd bay buubu te piisaa ngi mu rënkoon ci kaw bi ku ñëw mu teral la ba bëgg ba wadd sa waa kër kenn mësul ni ba mu taxawee jëw tir binaan bi sa jóg layoo wala nga song waaye mu songale la ko day fexe lu rafet ak lu defar di sàmm lislaam di taxawu lislaam yal na ko yàlla leer moom say sàmm mooy def conférence bi tey feggoog sëñ Saaliwu Salaam sëñ Asan Salaam bu njaareem ku ne xam na ko lu mu wax ci yoon wi mbaa mu ne loola ngay ñëw ku mu ne woon ba léegi nga dee kat yaakaar naa ne ba léegi wut nga tàmbali wuti mbalaan ci ngoon bi seeti ku la ku la mën a dimbali ñaanal li ma xam nga ne dootu mucc ci loola kooku mi ngi fi tey ñooñu takkandeer yi sëñ Tuubaa defar na ci njaareem bàyyi leen ci ëtt ba ñu di ko sàmmal ëttam booba tey gannaaw moom sëñ Xaadim Ñaŋ ndeyam soxnaa mi ci doy nañ ci présentation bu leen neexee ñu jàll seen dëkk ñang ku nekk xam ne ñànge gi dañu ŋarale ñoo boole Touba boole Tivaouane geneen kër gu baax it ñaaw ñànge googu ngi ci biir gannaaw moom sëñ Murtada Amar mi ngi fi ñi sant Amar ñooy dal manko yi ñoo daloon yonent bi yonent bi nag ginnaaw ba sëñ Touba nee na am naa kaaba gi gàddaay ñoo fekk si ma Touba te delluwul kon dar maa ngi koy ñëw dara Sëriñ Tuubaa toog fa te duñ fa jóge ak sëñ Murtada Dieng mi nga xamee ni moom xam ngeen ni amul itte amul dara lu muy xool ci suba kon lu sëñ Murtada rek moom la tegi bët lu koy defaral lu koy rafetal luy toppatoo lépp lu mu lu mu samp mu taxaw ko mu jëbbi loolu moo di liggéeyam ah bind nañ ma ci waa ne man man naa jàpp ne xanaa dañu jàpp ne xolam laa mënuma ñàkk ci rek nga sànni sama tubaande amul solo sëñ Cheikh ñaan sëñ Cheikh ñaan Diop muy sëñ ñaan moom sëñ ñaan Diop mu Touba ku nekk xam na ko diggante mag sëñ Fallou ak képp ku fi doomi kuy doomi sëñ Touba ku nekk xam na ko leen it kër sëñ ñaan Diop ci jub ak l'islam ci wàllu jigéen ñi ci ndigal luñ ma jox duma tàmbali soxna Awa mi nga xamee ni mooy suñu jigéen di suñu lépp soxna Bintu Mbàkke moom sëñ Mouhamadou lu Mbàkke mi nga xamee ni moom la ko yàlla fayaat seex yi nga xamee ni moom la maam awa bu sa nekkoon mi ngi fi tey ci bés bi feggoog ki nga xam mooy maam Anta Mbàkke moom sëñ Modou Xabaan Mbàkke radiyallahu taala anhu ku nekk xam na sëñ Modou Xabaan Mbàkke ku ko xamul war nga xam ni moom baayam ba ñu toogee ca njaareem sëñ Tuubaa nekk njaareem di liggéey lu jumaa ji ku nekk yi mbokk di ak gën a jege ñoo taxawal kàdd ga ñu tudde ku nekk naa wàcce ma kàddu gi mais xamuñu ne dañu ñoom dañu kàddu ngàlloo gi la ñoom day seen mbàkkee considéré wuñ ko ngàllug sëñ Tuubaa lañu nekk dafi sëñ gawan wutuñu woon daraje yi loolu ànd ak sëñ di ko liggéey nekk ci waam di xëy suba ndax foofu rek la njëriñ li nekk ah gannaaw loolu aja Njaay murid saadix loolu laa bëgg yéen ñëpp ngeen dëggal ko de awa awa Njaay nag ku ko nekk ku ko nekk wax murid saadix ca kaw laa ko bëgg a dégg Adja Awa Ndiaye murid saadiq waaw ndax dama ni ci suba ba ngoon di jot amul lu mu bëgg amul lu mu soxla lu liggéey sëñ Tuubaa sëñ Fallou ko taawu ci loxo hmm, tudd ko tudd ko maam Awa xam ngeen nit ba mu jógee sëñ Modou Xabaan lañ ko jëkk jox maam ci maam Anta mi soo ko dem feneen fu mu dem ndax yàlla moo ni bu ma bindee jigéen yëkkati ko ni ku bëgg ku bëgg rek bind naa la ci da nga ca bokk lii moom nag ku nekk xam na ko gaynde la jàmbaar la ci yoon wi yoon wee ko saf yoon wee ko jaral lu nekk ndax kuñ ni commerçant nga wala entrepreneur say conteneur say colis wàcc ca port Ndakaaru nga xam ne bés bu ñu fanaan bés bu fanaan waa mu yore fa ay million la nga mën koo jéggi ngi liggéeyal sëñ Touba ak teeru gani sëñ Touba ba mu ñaar fukki fan lu topp ñu war la cee teg loo xam ne war na mat ñeenti millions ciy bor ndax bagage yoo bàyyi di toppatoo gani sëñ koo ko xam ne sëñ Tuba ñor na ko waaye nag yaakaar naa ne moom ma ko wax sëñ Tuba fay na ko ndax la fa bagage bu yàgg yàgg ba ma toogee ca dëj toolu koor wax ak moom kooku dafa mujj di ko demal fay cent mille francs pour muy lépp ñu baare leen sañ sëñ Tuba baare loolu nañ ko ñaanal gudd fan ak wér ndax jigéen ñi nga xam ne ba Rasulullah tolloo ci jafe-jafe ñoo daan taxaw takku ba góor ñi ñu ne te ñooñu la bokk góor bu den ak moom kat woo sa tubéy boo takkuwul boole woo ci njoogi fit dana jàll ci kanam bu dee gaynde moo koy song nga dese gàcce ga gannaaw loolu it nag yaakaar naa ni des na ñeneen bari na lool am nañu suñu mbokki mbàkke mbàkke yu nekk ci biir gis nañu sang waaye comme ñoom waayu biir la ñu ndax ñoo fi nekk saa su nekk nekk gannaaw sëñ Moustapha doon royukaay ci njub ak lépp dañuy ñaan ñu bañ a topp di lim seen tur ndax ñoom nee fii la ñu nekk ànd ci biir fii liggéeyal sëñ Tuubaa bàcc mbeng murid saadix mu ne su ko ñàkk tudd ak Baye Fall moom nag nee na newoon na ma bul tudd sama tur waaye nag am na lu ma sant mooy dinaa ko gërëmal képp koo xam ne yaa ngi bokk ci organisation bi di fas yéene ci liggéey Sëriñ Tuubaa ndax taxaw nañ ko bu nekk ba loolu mooy liñ ma santoon ma war li ci des na maa ko ci dolli a ngi liggéey liggéey bu rëy ba mu egg ci foo xam ne fu rëy la nganu ren gi nag da ngeen ko bu leen nii dégg naa ko ñu ni ma leen ku ma sa gis taalibe buy soog a dugg ñu war koo tarbiya tarxiya di ko jàngal yoon wi ñu xëy jox ko carte blanche di ko yow yaay tarbiya nit ñi muy américain noir yi dégg naa loolu muy romandaat sëñ Tuubaa du juum du jaawale te sëñ Momadou Moussa Mbacke mooy sëñ Tuubaa bu leen ko joxee am na lu war li indi bés bi ñoom ñoo ko mën a génne parce que ñoo ko mën a wax seen góor ba góor gi def ko ndax ñu ko war a waxee bu mën am xëy na waxuñu ko ñoom ñu toppatoo ko ba mu am benn ñaari loolu am tey mais moo sosoon yoon wi yoon wi yàgg na fi sëñ Tuubaa nekk ki mbokk ak i wala rek ci taalibe ñuy laxa si jàng waaye ne man maam Cheikh Ibrahima moo ñëw def protocole bi summi dal foq mbaxana ramp jóot ak joxe addiya ak jébbalu aslamtu nafsi kon nag te maam Cheikh moom ne woon na taalibe Sëriñ Tuubaa ñëwaguñu bés bu ñu dikkee du ngeen dégg la ñuy làkk ñoom it du ñu dégg li ngeen di làkk yéen nag am ngeen chance ndax fekk ngeen déjà ci taalibe yooyu ba tàmbali jàng seenu làkk kon sant leen yéen ba ngeen amee chance fekk leen taalibe yooyu baax mooy ñii ñoo leen di jàngalaat Sëriñ Tuubaa na ngeen ko gisoon jàppe ko dootul noonu de Sëriñ Tuubaa day dox taxawul benn place bu taxawoon fa mu nekkoon rek lay nekk. loo ko jéggeloo géej ba ba mu woote woon yàllal bari yàllal baxri dama ni fa la ñu toll la mu woon capital yeeg dëkk yu ndaw yeeg àll bi fa la ñu toll kon nag da ngeen gis lu nekk ku yebu jàngaatu taalibe te koo gis mu bees ne nii la taalibe booy bëgg a jëmoo te te muy lu jub rek booy ba a jëmoo ànd ca loolu ñu ngi xëccal bés bu rëy ndax dégg naa ñu ni maire bi tey waroon na ñëw di nit ku ñuul ku nekk xam na fa mu toll woon biñ koy wan sëñ Momadou Moutala ba mu ko ñaanalee ku nekk xam na fi mu nekk tey am na lu ko tënk ndax liggéey bi ñu ko dénk waaye nee na foog dana ñëw jàppal nañ ko bés day ñëw sëñ bi amoon nañu itte bee dana toog pour bés boobu bés booba la ñu bëgg bu kenn am itte lu ñëw taxaw ko ndax nit ku ñun la ni ñun te cëram xam nañ ci ñun la ko jëlee te nar na ko delloo ba mu mat sëkk kon nag njukkal li mooy taxaw bés ba ñëpp ci gannaaw sëñ Momadou Mourtala ba mu mat sëkk ñaareel mooy dama beneen bés boo xam ni ci bés sëñ tubaa yi la moo di sëñ tubaa moo ni maay xaadimu rasool te dara du ko dindi yoona ma mu jógeen moo jiitu ajjuma ji ñëw la ñuy màggal ubbi teg jumaay julli jumaay tubaa ñu bari ci fekke na ko keroog tarixa yi ko jiitu woon yépp xalifa yaak délégation yépp doon nañu maam ci gannaaw sëñ Fallou Mbacke ak waa kër sëñ tubaa kon xaadim gi xanaa gën na ni fànn ju weesu jëwoon ca bureau ndar ba tax ba sëñ daam jaay ni bureau ndar ba kat dañuy wax ni juróom-ñett fukki sëñ ak ñeent lañ fa woon gouverneur di waxoon ñoom xaa mu ni man man d'accorduma juróom-ñett fukki nit ak ñett la ñu woowoon ak benn sëriñ juróom-ñett fukki nit ak ñett la gouverneur woowoon ca ndar ak benn sëriñ ndax benn sëriñ ba ba wax jotee la ñu war a wax ci yàlla moo ko wax moo ko bind moo ko siyee xulu allahu allahu samat lam yelit walam yulat walam yàkku law kufanawat booba sëy nag mooy dox ba léegi benn la fi moo tax sëñ Mamadou Moustapha am bés boo xam ni diine yi sa diine yi ci kaw suuf yëpp catholique ak bu nekk bouddhiste ak ñëpp dañu def mbootaay gu ñu bëgg a daje fa waaye diine yi waaw woo nañ ko ci kon sëñ Mamadou Moustapha moo war a taxaw taxawaayu xaadimu rasul ku fi wuyoo diine mu jiite la du te du yàq ci bi mu nekk dara ndax sëñ Fallou tontu woon na ko ci ubbi teg jumaa ji ma leen wax léegi ba daam dramee ne ko président Senghor nee na ñun tey dañ bokk jullee ñaanandoo catholique ak chrétien ci seen wet jullit ci seen wet sëñ Fall dañ jox micro bi ñu jox ko mu waaw jàng naa yàlla nee na ba mu ne làkkum diinu ko waliya diini xam naa ne yeneen diine dana fi nekk waaye nag indi diine indi laayi lislaam loolu moo wér ci yàlla diine ji wér ci yàlla mooy mooy mooy ji te ñun ñu nga ci jooje waaye nag dafa mën a am day am bés boo xam ni fokk ñu ni alay sago lii mooy am mooy bés bi bëgg a ñëw boobu it na ngeen ko fonk taxaw ndax njiiti diine yépp ci àdduna li islamique mondial ñooy daje li sëñ Murtala ñëwal ci ci jotaay bi kon moo war a dellu taxawaat taxawaayu bàyyam bu tedd ba di xaadimu rasul jiite képp kuy wéy ci diine mooy jooju nangoog jooju nanguwul mooy ginnaaw tuddoo nga diine rek moom mooy sa jiit kon nag bés yooy it da ngeen ko moom daal ba bés yi jeex bés bu ñëw ak ba ca topp ak ba ca toppaat nañu jaral xam li ngeen di di ko sàkku ci koom am ngeen ko ba noppi am neen ko ba noppi lu tax da ngeen ma ko laaj li tax yomb na sëñ Modou Moustapha ba mu toogee indi sëñ bi taxawal raay bi pour liggéey jumaa ji rek toj tool yu rëy jubluwu ci lu mu lekk jubluwu ci lu mu jaay jubluwu ci alal liggéeyal yàlla ak yeneen ci ak lislaam xéewal yi wàcc sëñ Fallou remplacé ko tojaat yeneen yi njëndi ba tubaab boobu xéewal yi wàcc ci toog tey muy sëñ Saliou Mbacké toj xel koom 45 mille hectares tool bu kenn mësul toj ëpp ab département bay bëgg a matu région te jubluwu ci benn fii ci ndax ku ne xam ne lu ma a bay jox ko jox ko magam yi ko jiitu ngir liggéeyal yàlla kon foog xéwal yi dana wàcc dama ne li yéegee dollar daaw 250 laa ko bàyyi woon léegi fu mu toll na seen xel dal dañ leen njaayi te ñëw buñ sottee lépp da li ngeen ko bëggee da ko ne amee foofu lay tàggoo yéen wasalaam Dans l'existence de chaque peuple il est des moments des lieux et des hommes que la mémoire humaine et la conscience populaire inscrivent de façon indélébile dans le registre de l'histoire. Chaque peuple a ses meilleurs fils, ses meilleurs serviteurs et ses héros. C'est une vérité de tous les temps que ce ne sont pas les héros qui font l'histoire, mais plutôt c'est l'histoire qui fait ses héros. C'est le peuple qui consacre les héros elle que ci Cheikh Amadou Bamba qu'est-ce que le mouridisme nous essayons autant que malgré l'exiguïté de ce temps qui nous est imparti de vous parler de Cheikh Amadou Bamba de sa naissance du milieu où il a évolué de la formation qu'il avait reçue de son esprit de sa mentalité de ses efforts de son degré intellectuel et sa culture et ensuite et enfin sa sainteté tout homme, dit le professeur Pam, ami ou ennemi de Cheikh Amadou Bamba, emploie pour le qualifier en superlatif particulièrement le datif. À savoir, le Sénégalais le plus célèbre de son temps, un très grand homme de Dieu, le plus grand mystique de son époque, autrement dit, le pôle, le chef religieux, le plus original, le plus illustre poète sacré musulman, l'écrivain le plus fécond de la littérature arabe islamique du Sénégal, le marabout qui a le plus marqué son temps, son siècle, par son œuvre, sa pensée et sa conduite. Amadou Bamba, c'est celui qui a tiré les masses populaires sénégalaises de son temps, ainsi que les générations à venir des ténèbres opaques de l'ignorance, du matérialisme qui égare l'homme et l'aliène, le plonge dans la pure servitude sous l'emprise de Satan, le maudit. Le chef est le flambeau radieux qui éclaire le chemin et de la vérité céleste. poètes mauritaniens, dit Amar, par exemple, tous des contemporains de Cheikh Amadou Bamba, ce grand mystique, l'ont chanté sur tous les tons, dans des ordres réunis et imprimés en un volumineux ouvrage par les soins du troisième calife de Touba, Cheikh Abdullah ahad Né vers 1853 à bourg fondé par son arrière-grand-père Mam Maharam le jeune Amadou Bamba fit ses premières études coraniques auprès de son père, lui-même conseiller du Damel Lat roi du Cayor, qu'il suivit au Saloum auprès de l'Almani Maba Ba, Akramadou Yala, et à Son père, auquel il était fidèle et dévoué, mourut en 1883, inhumé à Béchalé, tandis que sa mère, Mam Diara rappelé à son Seigneur bien avant son époux, fut enterré à Porokhan, lieu de pèlerinage annuel. Cheikh Amadou Bamba, l'homme providentiel, est venu dans un monde bouleversé, déchiré et corrompu. L'autorité qui venait d'achever la conquête du pays, subjuguer les esprits, annuler les volontés, intimider les croyances, la phobie des exécutions sommaires et de l'exil, la crainte de l'espionnage, tout paralysé toute activité. À noter l'obscurantisme des politiciens, la jalousie des tiers noirs du pays qui finirent par se rallier à l'oppresseur, soit par crainte, soit par désir et leur tyrannie monstrueuse et sauvage, le complexe du petit nègre bafoué devant le toubab de tout Akabi, tout cela avait concouru à obscurcir l'époque de Cheikh Amadou Bamba. La ruée de certaines notabilités vers les cours de Damel, bref, le concours de tout ce qui peut aliéner l'indigène, comme on les appelait alors, et le mettre en marche de la société humaine, planer sur les cœurs et obnubiler les pensées des hommes. Alors, la confusion était totale. On oubliait Dieu et la religion. La plupart des hommes de prestige brûlèrent leurs vaisseaux, se lancèrent dans des folles équipées, ou restèrent en cachette. Le cher brisa le carcan, orienta le peuple vers la conviction inébranlable, releva le moral bas par ses appels assurés et réitérés. Lancé à travers les contrées, il donna vie à la société physiquement, moralement et intellectuellement. Il apaisa les craintes, dissipa les ténèbres, guérit les maladies des cœurs et des esprits. Il déclara devant les menaces terribles et de l'autorité et des, des et des conquérants, il dit, quiconque croit qu'un autre que Dieu peut nuire ou aider, celui-là aura des ennuis avant sa mort. Il ajouta, ni le mal, ni l'avantage ne peut provenir que de Dieu. ne peut provenir ni des blancs ni des noirs. Il effaça le complexe des noirs devant quiconque. La couleur de l'épiderme, dit-il, ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. Ne fait pas des avantages que Dieu donne une exclusivité de cet ancien, car ainsi tu serais borné et égaré. Jean Bamba avait enlevé la cloison qui séparait les noirs des blancs, les anciens des modernes. Pour tous les hommes sont égaux. La différence consiste en le savoir, au savoir de l'homme. L'homme ne peut être mis au-dessus les uns des autres que par la science et par la crainte de Dieu. Mais on ne saurait dire que celui-là est mieux